wala suuratu bani israil kon tey ñu tàmbali saar bi nga xamante ne nii moo topp kon fi ñu jóge bi wàcc dañoo jóge ci suuf di yéeg moo topp ci saar bi mujjee gis di sey di suuratul kaf kon muy suuratul isra saar bi nag dafa am tur yi nga xam ne moom la siiwe mooy ñaari tur boo déggee ñu ne la suuratul isra mooy saar bi waaye boo déggee it ñu ne la suuratu bani israil muy saaru waa banu israil alayhi salaatu wassalaam mooy saar bi loolu nag dafa am ak lëkkale gu màgg màgg màgg ndax isra mooy dina ñëw di wax li nga xamante ne nii te moom la ubbee saar bi mooy xew-xew bu rëy boobule nga xamante ne moo xewoon ci dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi nga xamante ne moom la moom la ko borom bi tabaraka wa taala tukkeel ci benn benn benn benn dog ci guddi gi lu ndaw mu jóge fi nga xamante ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daldi dem fi nga xamante ne mooy masjidul aqsa muy baytul muqaddas wala baytul maqdis <coughs> muy fële ca Jérusalem foofale ca Palestine mu daal di fay dem loolu moom lañ naan al isra boo loolu nag dañ koy tudd moom kese dugalaale ci mi'raj ci biir waaye léeg-léeg dañ leen di dañ leen di tàqale naan al isra wal mi'raj <coughs> al mi'raj mooy rañaan gi voilà moom la wolof naan rañaan nga xam ne ci la jóge woon ba mu demee ba foofale mu jóge foofale ci baytul maqdis muy foofale ci Jérusalem daal di dem fi nga xamante ne nii ila sama ila samawati ila dem ci asamaan yi nga xamante ne ñooyu kawe yi loolu nag <coughs> surtout bi nga xamante ne moom lañ njëkk a wax mooy isra bi jële bi mu ko jële tukkil ko ci dog ci guddi gi mu jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dem fële ci baytul maqdis loolu le moom la suñu boroom di leeral fii kanta beneen partie bi di al mi'raj loolu am na lu gisoon nañ ci benn wàll nga xamante ni nii ci lañu nekkoon ci suuratul najm ci la nga xamante ne mooy laaya yoo yële mu doon wax laqad raa min ayati rabbihil kubra gim jeexawloon foofule loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal <coughs> kon nag lan mooy lëkkale bi ñu doon wax naan dafa am diggante al isra kon mooy ak rañaan mooy li nga xamante ne nii tukki gi nga xam ne moom la nit ki di tukki jëm fan daa jëm fan ci ci ay bànnee xam wala leneen yoo xamante ne mbiru boppam kese déedéet mooy tukki bi nga xam ne moom la jaam bi di tukki jëm ci kan ci borom bi tabaraka wa taala <coughs> te loolu nag mooy ne nit ki day fexe ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lii nii xew-xew la boo xam ne bu marquant la <coughs> moo <clears throat> xamante ne nii bu siiw la nga xamante ne boroom xam-xamu xadiis yépp téere yi mufassiruuna yépp ñépp ko ñépp ci taxaw am xadiis yoo xamante ne yi nettali xew-xew bi moom mutawaatir la <clears throat> te mutawaatir ci xam-xamu ilmul xadis xam-xamu xadis mooy xadis boo xamante ni mbooloo mu baree baree bari ñoo ko jële ci mbooloo mu baree baree bari ñoo it toxale ko ci mbooloo mu baree baree bari noonu lay demee nga xam ne mooy ñoom ñépp ñu dëppoo di wax loo xamante ne li ñu wax demewul noonu day impossible mooy man la nekk mu ngi mel rek fii mu ne man nii masuma dew fa nga xamante ni mooy dëkk ba ñu naan New York waaye gis du ñu gis nit ñu bari di dem ñenn ñi di dem naan man di démb wala fan yee New woon ngay woo ñenn ñi ñu naan la man mii maa ngi New York waaye nga koy gis ci tele beeg nit ñu bari ñoo xam ne da ngay gis waa bi mu ne New York la jóge ab avion boo xamante ne nii moom Chine la Pékin la wàcc ne moom New York la jóge nga xool Angleterre la ca Israël ñu ne la fii itam moom mu ngi wàcc fi nga xamante ne New York la jógee nga ñëw fi nga xamante ne mooy Paris ak Moscou ba yooyu yëpp ñu lay wax yooyu ak soi ak ak solo si Johannesburg yëpp ñu naay wax New York loolu moom moom da ngay xam ne lii nekkul ne ñuy ñëpp dañoo dëppoo naan New York am na rek ndekete New York muy dëkk boobu la nekk États-Unis amul kon lu mel noonu lañ naan mu mutawaatir nga xam ne mooy de toute façon ñooñ mënuñoo dëppoo nag li ñuy wax yëpp nekk loo xam ne expliqué lay doon mooy demewul noonu moo am nag ci nettali isra bii mooy xadiis yi ci ñëw dafa baree bare bari ko leeral léegi nag bu soobee suñu borom dinañ ci ñëw tuuti rek ci tënk ci jataay bii di ñëw insha allahu taala léegi nag buñ ñëwaatee ci li ma doon wax dafa am lëkkale ñaari tur yi entre al isra li nga xam ne kon xam nañ mooy lan ndax asra mooy dox na ci guddi gi voilà benn partie ci guddi gisoon nañ ko bi ñuy gis suuratu bi ñuy gis ci nettali xasas bi bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala doon wax sayidina rabbana asri bi ibaadi innakum muttabaun ak loolu la ci suuratu taaha ak yooy ne ko wëyal ci guddi gi doxal ci guddi gi benn partie ci guddi gi ak sama jaam yii ci waa banu israil ñii génn leen Égypte fii ci firawna ndax kat te ngeen yëg nañ dinañ leen topp mooy ñoom firawna bés leen yëgee rek dinañ fexe daal di leen di topp de kon nag loolu le loolu gisoon nañu ko mooy baat bi foofu la jóge léegi nag kon kon mooy tukki dem ci borom bi nga xam ne ngir di ko jaamu di ko wéetal ci li nga xam ne mooy ci partie ci guddi bi ci ay xeetu jaamu yàlla yoo koy def yoo xam ne sa xol sa yaram ak sa lépp mooy synchronisé nekk benn lépp di tudd borom di tabaraka wa taala ak sa ruux kon nag mbir mangoongu léegi nag banu Israël beneen tur bi lan la amee fii nii ak ak ak ab lëkkaale dañ naan la parce que banu Israël ñoom ñooy doomu ki nga xam ne mooy Israël mooy seydinaa Yaqub moom mi nga xamante ne nii moom itam xam nga Isra mooy tukki ne jëm ci kan iilu iil iil mooy yàlla kon nag nga gis ne kon kooku nga xamante ne nii mooy Seydina Yaqub moo mële nga xam ne moom doonuñu woon dañ di dem ci boroomam tabaaraka wa taala loolu nag bu ko kenn déggee naan borom bi daa nekk benn bërëb léegi man damay jóge fii di dem foofule mooy jullit bu nekk na fexe di jóge bërëb bii. bërëb a di dem ci bërëb bee fekk fa borom bi déedéet mooy tënku ci li nga xamante ne nii moom la wàcce ci téere rawatina ci alquran ji tënku ci ndigal yi ab tey sore tere yi moom comme ni mu ko bëggee moom alayhi sa moom moom moom suñu boroom tabaaraka wa taala ni mu ko gërëmee te doo ci xool kenn doo ci yaakaar dara lu tey yaakaar mooy rek la mu ca digge te bu ko ci diggewul woon doonoo ko ca woon xaar waaye nag da di jaam mooy ay teggin jaam mooy bu ko sangam ne boo defee lii ma defal la lii te yaakaar ma ba pare bu bëgg koy ñaan ci loolu le moom da koy ñaan ngir loolu le la ko sangam digal de allahu taala kon nag googu nga xam ne mooy seen maam mooy seen baay muy Israaïl moo mën ñu tudde ko tamit li nga xamante ne waa banu Israaïl ñoom doomu ki nga xamante ne nii moom du deñ di duy di dox di tukki di dem ci boroomam tabaaraka wa taala loolu nag saar bii nag léegi mu des fan la wàcc saar bi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima fala wàcc te lool mooy li nga xamante ne nii daanaka waa mufassiruna yu bari lool la nga xamante ne nii mooy li ëpp lool lañu wax mu am nag ci ñoom ñoo xamante ne nii dañu ne waaye am na laaya yoo xamante ne nii ñoom dinatul Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba mu des li nga xam ne mooy juróom-ñetti laaya la commencé ca laaya ba nga xamante ne nii mooy ba nga xam ne alhamdulillah mooy juróom-ñaar fukk bi ak ñetti ak juróom ñaar fukk bi ak juróom ñu ne yoolu moom fi nga xam ne mu ngi wàcc Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ak beneen laaya bi nga xam ne mooy juróom ñett duudoo juróom ñett fukkee laaya bi ak li nga xamante ne mooy téeméeru laaya bi ak juróom ñaar loolu am nañu ko wax ak li nga xamante ne nii am na yeneen i wax yoo xamante ne loolu daal mooy yi nga xam ne moom lañ lim ne lii am na tamit ñoo xam ne dañ ne juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukkeelu laaya bi ak ñaar loolu daal mooy bi ñu waxoon sànq loolu mooy am nañu wax ne loolu daal mooy yiñ fi lim nii ci gàttal loolu mooy juróom ba mu des daal juróom-ñetti laaya yoo xam ne ñoom lim nañu ko waaye nag ñëpp dañu ne déedéet lii moom moom moom bokk mooy ne Makka la wàcc lépp fa la wàcc comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamul xaafis ibn Hajar rahmatullahi alayhi daal di leerale fi nga xamante ne mooy sa mooy bi muy sharaa ci Fathul Baari nga xam ne ci suuratul Anbiya nga xam ne mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu dañoo jëlee ci moom ci xadis boo xamante ne nii kon al-Imaamul Buxaari moo ko solo mu ne mawlaana ibn Mas'ud dane saar bi nga xam ne mooy bani Israa'iil wal kahfi ak suuratul kahf wa Maryam ak suuratu Maryam wa Taaha ak suuratu Taaha wal anbiya ak suuraat bi nga xam ne mooy suuratul anbiya alayhimu wassalaam mu ne gis nga laa saar yi xam nga ñoo tegaloo saar yi mu ne hunna minal itaaqil awwal mu ne dañoo bokk ci yi nga xamante ne nii ñooy yi njëkk li nga xam ne mooy tedd yu màgg yi nga xam ne moom la suñu boroom njëkk a wàcc ci alquraan wa hunna min tilaadi te bokk nañ ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne sama moomeel alal gi nga xamante ne alal ju yàgg booy nit boo amee loo xam ne lu yàgg nga ko amoon loolu la waraam naaraam naantilaat yi mu ne saar yi nii ci loolu la nan la ci jublu mooy léegi mooy bokk na ci saar yi ma njëkk a mokkal man ki nga xamante ne maay Ibn Mas'ud te moom xew xamam mooy nettaleem siiw na ba nga xamante ne ndax ra'i ganam la woon danoon sàmm ay gàtt ngir Uqba ibn Abi Mu'ayt al-mujrimu shaqi moom Uqba moom mële moom la doon sàmmal ay ay gàttam de ba ni nga xam ne benn bés foofu ndaw la woon fa biir Makka yonent bi alayhi salaatu wassalaam di door a woote ba mu dajeeg moom ca benn mook Seydina Abu Bakar radiyallahu anhum benn bés mu dajeeg ñoom ñu génn ci biti Makka ndax gaay dañ leen sonaloon lool après nag ci lañ dajeeg moom gis ko muy sàmm ca la ca la ko jàngale moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay saar yoo xam ne nee na ci moom laa ko nangoo ke du kenn du ko xëccoog man Ibn Mas'ud kon mu ne saar wii nii kon yim la tuddal noonu bokk na ci yi nga xamante ne mooy yi nga xam ne moom sax yi moom laa njëkk a mokkal te mooy njëkk a wàcc moo tax al imaam al xaafiz ibn Hajar ne kon nag mbir mi mooy yii nii yépp am na yeneen kon boroom xam-xam yu ne saar yi yëpp buñ ko gisee boo seetloo am na ñeen ñenn ñu doon wax naan laaya bii moom kantaa laaya bii mi dina la wàcc mu ne moom al imaam al xaafiz rahmatullahi alayhi mu lii nii yëpp nag wala yathbutu shay'un min dhalik mu ne dara nag ci wax yooyu naan yii nii am na yu ci wàcc Medina ci saar yoo yële moom saxut mu ne wal jumhuru ala anna al jamii' makkiyat mu ne waa jumhurul ulama muy lépp ci boroom xam-xam ñi nag lan la wax mooy ne gis nga mbooleem laaya yii nii ak saar yii nii yëpp rawatina bii nii nii ñu nekk suuratul Israa comme ci la ñu ne mu ne yii yëpp nag ñoom dañu ne li nga xamante ne nii moom moom Makka la wàcc ci loo xamante ne waaye nag nag mu ne ma mu ne wa shadda man qaala xilaafa daalik te nag wax na wax ju beru képp koo xam ne wax na lu wute lii ne nag li nga xam ne mooy laay am na laay yoo xam ne Medina la wàcc li tax ñuy taxaw fii am na leneen loo xam ne ñoom sax tudduñu ko mais dinañ ci ñëw même ñi naan laay yii nii Makka la wàcc Medina la wàcc même bu dee saar bi wàcc ka la wàcc am na benn saar boo xam ne bokk na benn laaya ca yéeféru mu Quraysh laaj loo woon juif ya waxoon leen ko ñu laaj ko neen time alayhi salaatu salaam muy ar ruux loolu buñ agsee ci laaya boobu dinañ ñëw mais laaya boobu moom moom it est-ce que wàccul Medina loolu même ñoom bu dee tudduñu ko fii mais loolu wax la de ta masala la insha allah dinañ ko gis kun ñu yem nii bii di ñëw nag